أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر inna shaani'aka huwal abtar sadaqallaahul aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashraf almursalin sayyid al awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina <clears throat> wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in <clears throat> wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifina wa imam as-siddiqin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 ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu tuulil qiyaamil baabu tuulil qiyaami fii salaatil layli bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci guddub taxawaay ci julli guddi ñu gisoon ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne mi ngi naan sallaytu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam layla falam yazal qaa'iman hatta hamamtu bi amri suu'in mu ne eh, <clears throat> julli naa ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa guddi waaye maanaam dañut di taxaw maanaam mooy taxawaay yàgg na lool ba nga xamante ne sax mébét naa mbir mu ñaaw waay ñu ne ko moomaa xamamte <coughs> mu ne xamamtu an aqooda wa adara nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mébét dama doo mébét mu ne li mébét daal li mébétoon moom mooy ma toog ba pare bàyyi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam <coughs> li mu teg moom mooy mu bàyyi ko mu taxaw waaye du ne da koy bàyyi ci biir julli gi beneen bi nga xamante ne moom mooy lañ ci gisoon muy hadith Seydina Huzayfa hadith <coughs> Seydina Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idha qaama lit-tahajjud min al-layli yasuuku faahu bis-siwaak ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu daan jóg taxaw maanaam ngir eh, maanaam naafila guddi gi day daal di jonju maanaam eh, eh, li nga xam ne mooy gémminam da koy raxasee maanaam ci ak socc maanaam loolu tamit day war a ngëneelu ak maanaam màgg gi màgg loolu tamit gisoon nañ ko biñ ci tollee ci buntu yi nga xamante ne moom moo ci doon wax <coughs> gisoon nañ tamit baabul kayfa kaana salaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kam kaana an-nabi alayhi wa sallama yusalli min al-layl lan moo nekk buntu bi wax nan lan moo nekkoon ana naka la bokk may julli yenente bi sallallahu alayhi wa sallama melaan tamit ak lan ñaata maanaam la yenente bi sallallahu alayhi wa sallama julli ci guddi gi ci ay rakka ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne dafa am ku laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulallah kayfa salaatul layl e eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ana lan moom mooy julli guddi gi mu ne ko masna masna fa idha xifta subha fa awtir bi wahida mu ne ko ñaar ñaar la su fekkente ne da nga ragal nag suba jot mu boobaa na nga daal di julli benn nga tollante ko mu nekk witar maanaam mu gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma mu naan kaana salaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam salaatu asharata raka yaani bil layl maanaam mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jullem mi ngi nekkoon fukk ak ñetti rakka mi ngi ci nam mu nag ci guddi gi naga noonu laaj nañ sayyidata Aisha radiyallahu anha ci mbiru sa julli yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi mu ne sab'un wa tis'un wa ihda ashara siwa rak'atayil fajr maanaam <coughs> euh, juróom ñaar wala boog juróom euh, ñeent wala boog fukk ak benn lu bokkul ak ñaari rakkay fajari naka noonu euh, ci beneen hadith bi nga xam ne moom moo ci tegu mu ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli salaasa asharata raka minha al-witr wa rak'at maanaam ne yonent bi sallallahu daan na julli fukki rakka ak ñett te witar ci la bokkoon ak ñaar rakkay fajari ñu gisoon ci baabu qaw qiyaami nabi sallallahu alayhi wa sallam bil layli min nawmihi wa ma nusxa min qiyaamil layli wa qawluhu ta'ala ya ayyuhal muzzammil ba mu ba ila qawlihi ta'ala wa aqwamu inna laka fi nnahaari sabihan tawila wa qawluhu alima an lan tuhsuuhu fa taaba alaykum ba ci huwa xayran wa a'zama ajra maanaam mi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam taxawam gi nga xam ne moom moom la daan taxaw ci guddi gi ci eh, waaye daf ko daan jógee ci nelaw maanaam nga gis ne kon bu ko borom bi subhaanahu wa taala waxee ne yaa ayyuhal muzzammil qumil layla jugal ci guddi gi maanaam kon bu boobaat at lay daal di tekki comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci Euh, li nga xamante ne moom mooy aaye yi te noonu la rek la nekke ci aaye yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, euh, ci ci ci sooratu Isra mun naa woo bi nan lay li fatahajjat bihi naafilatan lak naka noonu tam maanaam mu ne ko kon na nga di guddi gi lu dul lu néew qalila qalilan mu nekk nisfahu aw inqus minhu qalila wala boog guddi maanaam genn wàll gi wala nga wàññi ci lu néew wala boog nga yokk ci aw zid alayhi wala nga yokk ci wala warattilil qur'ana tartila te ngay jàng alqur'an maanaam di ko def tartil maanaam di ko jàng benn bu ci nekk nga jàng ko bu ne kaddu yi maanaam jàng ko njàngin mu set leer maanaam te mooy xeetu maanaam ñett yi nga xam ne ñoom ñoo am ci tartil euh, comme niñ ko gisee woon tamit ci seen détail bi wees mu am bi nga xamante ne moom mooy bu gaaw bi euh, mu am bi nga xamante ne mooy bu diggu doomu bi mu am bi nga xamante ne moom mooy bu yéex bi maanaam bu gaaw bi moom la ñuy wax xadar bu yéex bi moom la ñuy wax taxqiq bi nga xamante ne moom mooy bu digg doom moom la ñuy wax tadwir maanaam yooyu tamit maanaam ñu jàng ko maanaam njàngin moomu mel noonu maanaam waaye maanaam loolu yëpp loolu la ñuy wax tartil maanaam mooy njàngin boo xam ne benn bu ci nekk dafay leer ni nga xam ne noonu lañ koy jànge maanaam loolu moom moo tax faw loolu mu daal di am maanaam njàngin wu leer woowu comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ne kenn du jullee bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin loolu kenn du ko jullee loolu foowee alquran la amma ni nga xamante ne nag moom mooy masalan tadwir ah, luy wala boog moom mooy xadar mooy bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin maanaam tadwir mooy masalan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin maanaam taxqiq mooy masaa nga ne bismillahir rahmanir rahim hmm? alhamdulillahi rabbil alamin maanaam benn baat bu nekk maanaam mu gën a yéex mais baat bu nekk nga gën ko taxaw nga gën ci taxaw maanaam mooy tahqiq maanaam loolu kon moom mooy ñetti xeetu njàng ni nga xam ne moom mooy njànginu alquran amma li nga xamante ne <coughs> mu ne nag ndax kaddu gi nga xam ne moom la ñuy wàccee ci yow maanaam kaddu googu kaddu gu la te moom mooy alquran dafa diis ci <coughs> nekk-nekkam diis ci li nga xam ne moom mooy maanaa yi mu làmboo waaye diis ci teggin yi nga xamante ne moom la laaj diis tamit ci jikko yi nga xamante ne moom la war ci képp koo xamante ne maanaam daf ko war a daf ko war a téye jikko yooyu nga xam ne noonu la war a àndal mu ne ko nag ndax lii nga xam ne moom mooy lii taxawu guddi gi maanaam inna naashi'atal layli gisoon nañ imam Mujaahid daf ni moom mooy at-tahajjudu bil layli imam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ne al moom mooy qiyaamul layl maanaam mooy taxaw guddi maanaam moom mooy tamit day tekki li nga xam ne dafa sosu maanaam nit ki bu jógee sos dara def ko ci guddi loolu daa'iman hiya ashaddu wat'an wala witaa'an wa aqwamu qiila moom mooy li gën a dëgër ah, ci ni maanaam dina muy tegoo maanaam moom mooy gën a dëgër ci ni muy dëppoowee maanaam moom mooy li gën a dëgër ci nit ki su koy maanaam ni muy mën a dëppoowee ak xolam ak gis-gisam ngir ne guddi gi du am bruit du am kenn ku koy déranger maanaam loolu naka noonu tamit lu soofu guddi barke ba nekk ci guddi gi loolu daa iman daf koy daal di topp te wa aqwamu qiilan moom moo gën a taxaw ci wax maanaam mooy alquran bi nga koy jàng noonu lay gën a dëgëre noonu lay gën a saxee ci nit ki te noonu la ko nit ki di gën a teewloo ndax inna laka fin nahaari sabahan tawila ndax ci bëccëg gi da ngay am ay jëf yu bari yoo xamante ne yu baree bari la yoo xam ne moom moo lay war donc loolu moom moo tax ak li nga xam ne moom la wax borom bi subhaanahu wa taala ne alima an lam tuhsuhu fataaba alaykum buur yàlla subhaanahu wa taala xam ne ni doo ko peeg maanaam mënoo leen a jëf-jëf yu baax yépp te yéen ñëpp mënoo leen koo matal kon mook fataaba alaykum mu jéggal leen fekk mu ne inna rabbaka ya'lamu inna rabbaka naka sa boroom borom mu xam na ne annaka naka yow yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam taqumu yaa ngi yaa ngi taxaw adnaa lu gën a néew min sulusay layli ci ñaari eh, ñetteelu guddi gi maanaam deux tiers bi aw nisfahu ak genn wàll ak eh, maanaam benn ñetteel wa ta'ifatun ak kuréel min alladhina ci ak ci gaa yi nga xam ne maaka ñi ngi ànd ak yow wa ta'ifatun min alladhina maaka yuqaddiru Allahu al-layla wan-nahaara yàlla nag moom mooy nattale diggante guddi guddi ak bëccëg yi lenn lu ci nekk mu teg ko wax fa nga xamante ne moom la ko war a teg waaye nag alima an lan tahsuuhu xam na ne mënoo leen koo peek maanaam ni ngeen bi mën a amee jot ci yenn jamono yi mënoo leen ko amee jot ci yeneen yi comme hiver bi ak été bi nuroowul naka noonu ni ngeen di manee di jëf lii ci maanaam yenn jamono yi doo leen ko man ci yeneen jamono yi waaye nag fa taaba alaykum yàlla jéggal na leen maanaam nangu na seenu tuub kon nag faqra'u ma tayassara min alquran na ngeen jàng li jàppandi ci alquran ah alima an sayakuna xam na te ne dana am minkum ci yéen marda ñu feebar wa na ñeneen tamit yadribuna ña na dóor di di dox fil ardi ci suuf na yabtaghuna ña ngay sàkk min fadlillah ci ngeen lu yàlla kon nag faqra'u ma tayassara minhu na ngeen jàng li nga xam ne moo jàppandi ci lool wa aqimus salata ngeen taxawal julliwaatu te ngeen joxe azakata azaka waqridu te ngeen lebal allah bur yàlla qardan hasanan lebal bu rafet ndax wa ma tuqaddimu lépp loo xam ne jiital ngeen ko min xayrin ci lu baax euh, euh, li anfusikum ci ci ngir seen bopp bopp min xayrin ci lu baax tajiduhu da ngeen ko fekk indallahi fa buur yàlla huwa nekk mbir mooma nekk xayran la gën wa a'zama nekk di gën a màgg ajran ci fay mu daal ci teg ne wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim wastaghfirullah te na ngeen sàkku jéggal yàlla maanaam euh, inna allah naka bur yàlla xafurun kuy sàkk kuy jéggalaa kon daraxe mun ku yaatu yërmande <coughs> gisoon nañ xadis sayyidina anas ibn malik bi radiyallahu anhu mi nga xamante ne daf daan wax naan yenente bi kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuftiru min ash-shari hatta nazanna annahu an la yasuma minhu maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam woor ci weer bañu foog ne du ci waaye nag wa yasumu danaan danaan danaan dog boog ci weer bañ foog ne du ci du ci du ci du ci du ci woor wa yasuumu hatta nazunna an laa yustira naka noonu daf ci daan dogit daf ci daan eh, woorit bañu foog ne du ca dog dara wa kaana laa tashaa'u an taraahu min al-layli musalliyan illaa ra'aytahu wa laa naa'iman illaa maanaam doonul woon sopp nga gis ko ci guddi gi muy julli lu dul danga ko gis waaye doo du sopp nga gis ko muy nelaw lu dul de danga ko gis maanaam lenn lu ci nekk dana taxawe taxawaay woo xam ne dana tax nit ñi mën ko ci roye léegi nag ñu war a gis baabu aqdi shaytaani ala qafiyati ra'si idha lam yusalli bil layli baabu buntu aqdi shaytaani fas gi nga xamante ne moom la shaytaani di fas <coughs> ala qafiyati ra'si maanaam ci ci diggu bopp nit ki euh, dégg nga euh, ala kafiyati rasi ci digg bopp nit ki iza lam yusalli bu fekkente ne julliwul bil layli eh, ci guddi gi maanaam moom mooy fi nga xamante ne mooy mooy ci eh, doq gi loolu nag li nga xamante ne moom la koy def maanaam ci doq nit ki eh, loolu dog maanaam seytaane daf koy fas comme li yeneen ci bi wax sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi buntu bi di leeral ne ñi nga xamante ne manuñoo julli maanaam guddi gi du ñu jóg julli ñooñu loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo leen dal maanaam mooy nelaw yi dëgg-dëgg ci julli rawatina bu fekkente ne maam li gën a tax sax moom mooy julli farata su fekkente ne nit ki defu ko foofu la mbir mi gën a nekkee maanaam comme li nga xam ne noonu la koy waxe maanaam ba nit ki julliwul gée masalan mu daal di nelaw ba suba gi wala boog julliwul euh, maanaam ba suba gi romb julliwul loolu moom moo ko gën a tax muy wax loolu am na leneen li nga xam ne moom moo aju ci julli guddi gi loolu dana ci gën a ñëw insha allahu taala maanaam di wax ne kon xataa am na julli goo xamante ne dafa nekk borom bi subhaanahu wa taala daf ko waral ci guddi gi loolu moom la doon taggee ñi nga xamante ne ñoom ñooy sahaaba yi radiyallahu anhum bi mu naan tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun maanaam seen wàll gi day di jug sore ñi nga xamante ne moom mooy Euh, euh, li nga xamante ne maanaam moom mooy lal yi bu boobaa ñuy ñuy ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala di ko jaamu waaye euh, xawfan maanaam ngir ragal ko wa tamaan waaye tamit ngeen xennem la ne fa moom borom bi subhaanahu wa ta'ala te loolu moom mooy ne ñoom buñ daan ñëw guddi gi comme niñ ko gise woon maanaam dañ daan julli tamit daal di tëdd tuuti ngir mën a noppal waaye gée julli gée du leen tere ñu mën a jóg julli gée naka noonu tamit loolu segam noonu la nekkee tamit lu ñuy tagg ci jullit farata noonu tamit lañ koy taggee ci jullit la loolu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di maanaam euh, moo tax mu indi ko fii mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab lay haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad al-Kulaa'i al-Misri rahimahullahu taala mu qaala axbaranaa Maalik mooy ibnu Anas ibnu Maalik ibnu Abi Nadr Abu Abdullah al-Madani an Abi Zinaad te moom mooy euh, Abu Abdurrahmaan maam ñu laqab nekk Abu Zinaad Abdurrahmaan Abdullah ibnu Zakwaan al-Qurashi al-Madani mu ne an an al-A'raj moom euh, mu gën a seet euh, Abdurrahmaan ibnu Hurmuz ibnu Kaysaan al-A'raj bi Abu Dawud wala Abu Hatim wala Abu Muhammad al-Madani an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala ma Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala sahaba yante bi sallallahu alayhi wasallam anna rasulullah ne naka ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala neen yaqidu dana fas ash-shaytaan shaytaan ala qafiyati ar-ra's ci bopp maanaam maanaam dokk bopp bi maanaam ki nga xamante ne moom mooy ahadikum kenn ci yéen iza huwa bu fekkente ne moom naama mi ngi nelaw salaasa waqad ñetti fas maanaam kon nit ki buy nelaw seytaane day ñëw fas ci dokk gi ñetti fas maanaam loolu lay def maanaam fas fas moom mooy mooy da koy yeew maanaam ngir ne yeew yooyu moom mooy tax nelaw yi di diis ba nga xamante ne du mën a jóg bu waree jóg maanaam bu waree jaamu borom subhaanahu wa ta'aala du ko def loolu nag mun a yadribu day na dóor nag kulla waqdatin ci gépp euh, <coughs> ci bépp fas lan la ciy wax kàddu yi la alayka maanaam na nekk ci sa kaw laylun ak guddi nekk na ci kaw laylun ak guddi tawilun gu gudd farkat kon nelawal maanaam waaye nelawal guddi gi yaatu na guddi gi gudd na maanaam nga gis ne kon loolu dafa bëri ñoo xamante ne daf leen di dal masalan ci seeni julli maanaam dañuy tëdd ne masalan jéede moom dégg naa maanaam buñ nañ ko julli ba fajar maanaam bu ko defee nag ñu daal di tëdd daal di nelaw seen nelaw yoo xamante ne jàpp nañ ne dana neex waaye comme li nga xamante ne moom la Seydina Omar waxoon radiyallahu anhu ne fa man naama falaa naamat aynu fa man naama falaa naamat aynu fa man naama falaa aynu képp ku nelaw yàlla bu bëtam nelaw képp ku nelaw yàlla bu bëtam nelaw képp ku nelaw yàlla bu bëtam nelaw maanaam li mu ci namm moom mooy yàlla boo mën a nelaw nelaw yu neex maanaam te loolu tamit dañ koy seetlu ci képp koo xamante ne maanaam dafa tëdd di nelaw te loolu mu wax noonu mun na nekk ñaan mën na nekk information maanaam forme verbale bi sauf que bu fekkente ne information la wax na dëgg bu fekkente ne tamit du information ñaan la ñaanam sikk nekku ci ne yàlla nangu na ko maanaam moo tax képp koo xamante ne day nelaw waxtu woowu te julliwul gee maanaam da ngay gis ay nelawam jamais mu neex day perturbé muy kii affaire bi du du du xel mi du dal maanaam mu toog du yooy yooyu noonu yooyu rek koy arrivé bu ko defee euh, kooku kon euh, du nelawam yi du neex te loolu waaye donte seytaane nee na ko say nelaw dana neex maam lu gis ne kon seytaane mboolem lu mu la wax rek comme li alquran wax wa ma ya'iduhumu seytaanu illa ghurura seytaane moom ay wor rek la dikk maanaam kon loolu moom <coughs> mu naan kon nag faraqad nelawal waaye fa in istayqaza su yeewoo fa zakarallah mu daal di tudd yàlla in xallat mu daal di fireeku uqdatan benn benn fas <coughs> gi kon mu yeewu daal tudd yàlla ah daal di na alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur maanaam mu daal fa fa in tawadda su fekkente ne dafa daal di jàpp in xalaat mu daal di firiku waat uqdatun beneen fas-fas maanaam nga gis ne tudd yàlla day dindi fas-fasu seytaan loolu benn dañ ko ci xame beneen bi ci des moom mooy ngëneelu jàpp ni jàpp day dindi pas-pasu fas-fasu seytaane maanaam moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam sax digal ki nga xamante ne dafa mer mu ne ko da ngay jàpp maanaam mu daan ne xanaa gisoo leen ne kii mer maanaam ñam nee mer xal la boo xamante ne seytaane moo koy teg ci xolu doomu aadama maanaam xal woowu nag te wax na dëgg ndax sallallahu alayhi wasallam déglu liñ ci teg mu ne xanaa gisoo leen ni ku mer bët yi day xonk maanaam mu ne te euh, bu jàppoo nag maanaam te ndox dafay fay taal safara maanaam loolu euh, moo tax nit ki bu jàppoo rek day daal di mer mi day daal di yëkkati ko nam xale mi nga gis ko muy jooy maanaam essayé nga jël ko nga sang ko wala nga sëlëm ko léegi nga gis arrêté mu ne fa in salla bu jullee nag in xallat mu daal di fii fee ficceeku roqdatoon euh, ab ab ab beneen pas-pas maanaam nga gis ne mu daal di deñ maanaam li nga gis ni ñu bëri dinañu jàll benn étape étape bi mais duñ jàll ci beneen étape bi maanaam dinañ gis ne dinañ yeewu daal di tudd yàlla maanaam mais def na ñaari fas-fas yoo xamante ne moom la la façon foofu la la téyee ba léegi maanaam nga gis ne kon jàpp gi maanaam xëy na moom ngay tàyyeel gaa dem tëddaat bu beneen bi ci des moom mooy su fekkente ne dem nga ba jàpp benn fas fas bi na mais da ngay gis ba tey ngay mel ni ku gëmmentu boo jullee nag du gis fas fas yëpp dañ maanaam nga gis ne kon seytaane moom moom moo lay jéem a téye léeg-léeg mu jëf laa nekk lal bi ak yu mel noonu yàlla nañu yàlla sàmm mu ne fa asbaha bu ko defee mu daal di xëy nag nashitan bi ku ku ku ku ku tayyiban nafsi bakkanam di aji teey maanaam di aji teey ji bakkan tayyiban nafsi di aji teey ji bakkan maanaam di gis ne euh, mu daal di ubbeeku mu nekk de bonne humeur maanaam loolu da koy gis ne bu dee nag day nelaw comme li Seydina Omar wax la rek radiyallahu anhu kuy nelaw moom sa bëtit du nelaw maanaam mooy sam xel du dal doo nekk da bonne humeur ma dégg nga wa illaa su dul loolu rek asbaha day daal di xabiisan xabiisan nafsi di gën jay bon di bakkan maanaam mooy nekk de mauvaise humeur ba pare kes laana nekk aji tayel maanaam kon lii nga xamante ne moom moo ko dal lii moom mooy li nga xamante ne moom moo mooy nag ki nga xamante ne moom lay wax ah, mooy ki nga xamante ne dafa julliwul eh, li nga xamante ne moom mooy gée eh, maanaam ba daal di xëy suba loolu moom mooy benn walla ki nga xamante ne dafa nelaw ba suba gi romb jullit suba gi romb maanaam mu julliwul kooku tamit lii moom mooy li nga xamante ne moo koy dal moo tax su yeewoo da gis journée yëpp day tayel wala journée yëpp du mën a sawar du mën a def li nga xamante ne moom lay war a def lii nag moom ñi nga xam ne seytaane am na ci ñoom soxla am na ñi nga xamante ne seytaane moom na leen ba noppi ñoom ñoom mën na leen bàyyi ndax danañ nelaw ala kulli xaalis julli ba pare tamit bu ñu xëyee mën na noo sawar maanaam li nga gis ni moo tax ngay seetlu basalan nit ki dem baali ji ba pare maanaam ba ba ba fajar mu daal di continuer dem liggéey ji ànd ak cawarte te kii naafila guddi moom bu ko defee ñaaree du dox maanaam ngir ne il faut que mu mën a nelawaat tuuti laa loolu yëpp mooy ne seytaane dafa am ci ñu am soxla rek yàlla nañu yàlla sàmm xadis bi imam al Bukhari rahimahullah dina ko indiwaat xadis numéro trois mille deux cent soixante-neuf ak xadis numéro sept cent soixante-seize ak non euh, non imam euh, euh, Muslim moo ko indi 776 imam Abu Dawud hadith numéro 1306 imam An-Nasa'i hadith numéro 1607 <coughs> imam Ibn Majah hadith numéro 1329 tekki imam Malik lañ ko jëlee muy hadith numéro 486 imam Ahmad indi na ko hadith numéro 7308 7441 2453 ak 2457 ay gis na waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom rek imam At-Tirmidhi te képp ku ko indi ci euh, day gis ne benn yoon la ko indi ba mu des imam al-Bukhari moom moo ko indi ñaari yoon rahimallahu al-jami' qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Mu'ammal ibnu Hisham te euh, moom al-Yashkuri abu abu Hisham al-Yashkuri al-Basri rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent cinquante trois année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Basra moom nag sëriñ la ci imam al-Bukhari juróomi xadis la imam al-Bukhari solowee ci moom euh, bii moom mooy bu njëkk bi mu koy tudd imam Abu Dawud tamit moom mooy ci solo ci moom euh, ci euh, sunanam moom moom itam waaye ñoom ñaar ci waa ashaabu bu sitta ñoom ñaar rek ñoom ñoo solo ay xadisam rahmatullah alal jamii mu ne qaala haddathana Isma'il ibn Ulayya te moom mooy Abu Bishr al imam al asadi Isma'il ibn Ibrahim la gën a siiwee rahim maanaam ibn Ibrahim mais mu gën a siiwee ci ibn Ulayya qaala haddathana Awf mooy Awf ibn Abi Jamila euh, al abdi al hijri rahimahullahu ta'ala daqantaam nekk Abu Sahl al A'rabi rahimahullahu ta'ala mooy Awf al A'rabi di waa Basra rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana abu raja te moom mooy imran ibn malhan abu raja al-utaridi rahimahullahu taala moom itam di waa basara comme ni ko gise woon mu ne la qaala haddathana samura ibn jundub sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dàqantam nekk abu abdullah wala abu abdurrahman wala abu sa'id wala abu muhammad wala abu sulayman samura ibn jundub ibn hilal eh, ibn jurayj ibn murra ibn hazm ibn amr ibn jabir ibnu Zurriya Satayni al-Fazari rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu moom itam nekk waa Basra génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith am nekk ci kutubu sitta radiyallahu ta'ala anhu an nabi yi mu jël ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ru'ya ci gént gi maanaam loolu hadith la boo xamante ne euh, dana euh, ñëw insha allahu ta'ala Euh, ci kanam maanaam euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci jeexitalu kitaabul janaiz gën ko indi ci nu mu gën a guddee xadis la bu gudd muy wax ni gént la boo xam te ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo gént mu ne qaala mu ne amma euh, ndaal allazi ki nga xamante ne yuslahu maanaam moom la géntoon ñuy du ñu ñu koy ñu ñu ñuy xar rasahu boppam boppam maanaam bil xajari ci xeer bi maanaam di ko di ko di di di ko euh, di ko di ko dóor xeer bi ci bopp bi bopp bi xar kooku noonu ndax dafa romboon ku ñuy dóor bopp bi ci gént gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa àndoon Seydina Jibril alayhi salaam maanaam dina ñëw insha allah mais mu jël mu fekk ku ñuy romb ñu ñu jël xeer bu dijj di ko di ko saa su ne dañ koy dóor ci bopp bi bu bopp bi xaree moom toj mel ni lu tasaaroo daal di dem ñu daal di demaat jëli jiwaat ko bu ñuy jëli jiwaat xeer wi di ñëwaat dañuy fekk bopp bi defarwaat ñu dóoraat bopp bi ci xeer bi noonu lay dundee kooku noonu la ko noonu lañ koy mbugale ci bàmmeel bi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne fa innahu ndax kooku yaxuzu dafay dafa téye al alquran alquran ba noppi fa yarfiduhu mu daal di koy mu daal di koy gàddaay daal di koy mujj ba maanaam moom mooy koo xamante ne dafa gis ne alquran lii la digle lii la tere mu daal di koy jëfe commencé ko ba xam ko wala boog mu jëfewu ko waaye mu daal di bàyyi bañ koo jëfe wala boog mu xam ko ba pare daal di ne ah man léegi jeex na euh, maanaam mu jëfe ko ba benn jamono mu daal koy mujj a bàyyi waaye am naa ci nga xamante ne moom moo am lu mu mokkal ci alxuraan après mu fàtte ko kooku borom xam-xam ne rahmatullah dañuy wax ne duggul ci ah, maanaam ci ci euh, xadiis bii nii waaye nag ndax ngir ne ki nga xamante ne moom moo bàyyi jëfe alxuraan kooku moo bàyyi alxuraan waaye ki fàttee li mu mokkal ci alxuraan kooku bàyyiwul alxuraan donte nag maanaam ci niveau bu gën a tuuti bokk na ci ni bàyyi alxuraan ngir ne bu fekkonte ne da ko doon nafar te da ko fongu téye ko di ko jàng maanaam du ko fàtte ni nga xam te na noonu la ko fàttee wallahu aalam mun a wa yanaamu te te te da cee boole day nelaw anit salaatil maktuba wallif julli bi nga xam ne moom mooy julli gu ñu farataal maanaam moom mooy lan moom mooy day nelaw bàyyi julli géegi ba gée gi maanaam euh, ngir ne julli gée day jot waaye moom nee na daa yàkkamti daa war a tëri rawatina nag loolu moo tax ñu war ko bàyyi xel ñi nga xamante ne ñun ñooy ñi dëkk ci dëkk yi nga xamante ne léeg-léeg am na yenn jamono yi julli gée dafay yéex maanaam faw nga bàyyi xel ne war ngaa julli balaa ngay tëdd wala boog nga tëdd ba bu julli gee jotee nga xam ni heure bii nga war a yeewu nga def sa réveil wala yu mel noonu bu ko defee nga daal di jóg julli gee loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li jaadu bu ko defee nga dugg ci tagg li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala tagg ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñu baax ni radiyallahu anhum ne tatajaafaa junubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaa wa mimmaa razaqnaahum a comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi bokom beneen bi ci moom mooy tamit di nelaw maanaam ba fajar gi romb julli gi romb jant bi jóg nga daal di jóg taxaw loolu maanaam tamit loolu eh, itam mu daal ne kooku tamit lii moom mooy li nga xamante ne moom moo lañ koy mbugale xoolal subhaanallah kii nga xamante ne moom lii moom moo ko dal moom moo tax ñu koy mbugalee nii lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom julliwul nag moom dutul julliwul lan ngay xalaat ki nga xamante ne jàpp na ni julli googu warul wala mën na koo wàcc wala mën naa wàcc ñoom Samba ak ñoom Demba loolu moom musibal bu réeréy yal nañu yàlla sàmm bokk na ci xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-six ak sept mille quarante-sept imaamu Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro vingt mille quatre-vingt-quatorze ak vingt mille cent soixante-cinq <coughs> xadis bi imam al-Bukhari daf ko solo wëlliif imaamu Muslim te eh, ñi xamante ne ñoom ñooy mooy waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari rek moom mooy ki nga xamante ne moom moo solo suñu xadis bi rahimallahu al mu ne baabun li nga xamante ne nag euh, moom mooy baabun nii la dikkee ci li ëpp maanaam mu bañ a am li nga xamante ne euh, moom mooy benn tarjuma ci baab bi maanaam amul lenn luñ ko tuddee maanaam baabul rek la loolu mooy li ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu solo saxeexu imam al-Bukhari rahimahullahu taala bu boobaa day wax ne xadiis bii nga xamante ne maanaam mooy tekkantal la mooy comme euh, sous-chapitre la ci chapitre bi nga xamante ne moom mooy bii weesu waaye nag ci ñi nga xamante ne mooy riwaayatul mustamli imam al euh, mustamli rahimahullahu taala mi nga xam ne moom moo riwaaya xadiis bi euh, ci Muhammad ibn Yusuf ibn Makar al-Firabri mu jëlee ko ci imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom ci ni mu ko solowee moom mooy na daf ni baabun iza naama walam yusalli baala shaytaanu fi uzuni maanaam baabun buntu ngi nii iza naama su fekkente ne dafa nelaw walam yusalli te julliwul baala day mbéewal ash-shaytaanu shaytaanu fi uzunihi ci noppam maanaam looy ne shaytaane day tuur ndox ci nopp ci nopp waajooju mooy kooku nga xamante ne dafa nelaw te julliwul te loolu noonu mi nga xam ne maanaam ki nga xamante ne julliwul euh, julli maanaam julliwul di comme ni muy ñëwee ci xadis bi insha allahu taala maanaam mooy julliwul gée wala boog julliwul suba wala boog julliwul naafilawul maanaam kooku mooy ne seytaane moom mooy mbéewul en ci nopp bi moom moo tax début yii te loolu dinañ ko gis léegi insha allahu maanaam nga gis ne dafa lëkkale kon buntu boobu maanaam day nekk benn euh, sous-chapitre ci chapitre bi weesu te moom mooy nit ki nga xamante ne mooy ne seytaane moom moo fas kon ci doq gi maanaam seytaane nag bu fasee sa doq ci doq nit ki loolu dafa am maanaam leneen lu muy def du ca yam maanaam loolu la lay wax maanaam du ca yam maanaam ngir ne seytaane daa iman comme ni nga xam ne noonu la nga wa kaana seytaanu lil insaani xabuula seytaane dafay nekk koo xamante ne daa iman day bëgg di gàcceel doomu aadama maanaam di ko euh, saay-saaye dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab lay haddasanaa Musaddad muy ibn Musarhad Abu Hasan al-Asadi al-Basri rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddasanaa Abul Ahwas al-Hanafi Salaam ibn Sulaym al-Hanafi rahimahullahu ta'aala di waa Kuufa mu ne qaala haddasanaa Mansuur mooy ibn al-Mu'tamir Abu Attaab Mansuur ibn al-Mu'tamir di waa Kuufa rahimahullahu ta'aala an Abi Waa'il te moom mooy ah, ah, ah, Shaqiiq ibn Salama Euh, tamit di waa Kufa rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne zukira tudd nañu inda nabi faf yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rajulun benn waay maanaam maanaam kon loolu maanaam tudd gi ñuy tudd benn waay maanaam loolu tamit dafa maanaam moom mooy ne euh, léeg-léeg su fekkente ne dafa am loo xamante ne dañuy dañuy mën nañoo dem ci imam bi wala ci sëriñ bi maanaam laaj ko ne ko mais waa diw moom euh, li muy def nii maanaam nangam nangam moom kat nangam moo ko dal waaw loolu lu ñuy pexe maanaam ngir mu mën koo conseiller wala boo ñu mën a dem wax ak moom wala boog ñu xool nu ñuy doxalee ak ay mbiram ngir mën a faj loolu tamit dafay yelloo ci mbokk taalibe yi ñuy doxalee noonu bañ ko waxee faqiila mu ne ñu ne ko maazala moom day denut naa iman di aj nelaw xatta asbaxa mbete mu xëy maanaam mooy ba suba jot dafa daa nelawa nelaw ba suba maanaam loolu maanaam bu boobaa maqaama dugul ila salaat si ci julli nga maanaam kon lii maanaa yi ñetti maanaa laam mooy bu boobaa da gis ne boo ko lëkkalee ak bunt buy weesu dañuy gis ne mu nekkoon sous chapitre ci moom dañuy gis ne nelaw maanaam julliwul gee ba waxtu wi jot loolu mooy benn maanaam ba ba suba jot loolu mooy benn mu doog a jóg beneen bi ci def <coughs> mooy julliwul julli na gee waaye naafilawul guddi ba suba jot muy ñaareelu bi ñetteel bi moom mooy ne julliwul ba xëy na suba de suba gi <coughs> bu boobaa da gis ne maanaam maanaaw ba ba mu xëy ba suba gi maanaam li muy tekki mooy <coughs> ba dugg nañ ci fajar gi te jotuñu naafila benn yoon beneen bi tamit bi mu mën a tekki moom mooy ba jant bi jóg mu daal di jeewu maanaam nga gis ne ñetti cas de figure yëpp benn bu ci nekk mën naa dëppoo ak wax ji te bu boobaa li nga xam ne moom la yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne baala dafa mbéewal seytaanu seytaane fi uzunihi ci noppam maanaam nga gis ne kon seytaane moom mooy béew mbéewal maanaam mooy tuur ndox ci nopp yi te loolu noonu subhaanallah dafa nekk loo xamante ne day leeral baal dafa am ñaari mbir moom mooy ne kon ndekete seytaane bu fasee nit ki ci dox gi maanaam ñetti fas yooyu ba pare ne ko nelawal am nga guddi gu gu yàgg te loolu tamit mi ngi dal ki nga xamante ne moom mooy ki deful ay muslaay amaat ki nga xamante ne dafa def ay muslaayam kooku seytaane du am ci moom benn yoon loolu tamit muy beneen bi ci des bi nga xamante ne tamit mat naa bàyyi xel naka noonu tamit ki nga xamante ne euh, dafa ñaan maanaam dafa julli ñaan borom bi subhaanahu wa taala maanaam dafay tëdd jàng li mu war a jàng ñaan borom bi subhaanahu wa taala euh, maanaam yeewu ci waxtu yi ba pare am yéene ji maanaam kooku tamit maanaam da ngay gis ne seytaane du man ci moom dara seytaane da koy danda waaye am maa ci nga xamante ne moom daa bàyyeeku noonu rek dem tëdd noonu seytaane non seulement mën naa ñëw fas ñetti fas yi ci doq gi waaye du ca yem dam day mu day mbéewal ci nopp yi maanaam lu tax muy mbéewal te léeg-léeg maanaam lu tax masala ñu daal di wax ci nopp yi te waxuñ ci bët yi maanaam nga gis ne bët yi euh, nelaw te nelaw bët moo koy def maanaam bu boobaa li nga xam ne moom mooy tontu bi moom mooy ne bët yi moo gën a muy maanaam euh, nelaw yi dëgg la seeni bët yi moom mooy ubbeeku ak tëju maanaam bu ko defee nelaw yi di gën a effectif waaye nag nopp yi bu fekkente ne nopp moo gën a dëppoo ak yeewu maanaam moo tax nit ki bu fekkente ne nelaw maanaam déggul dara dara dara dara maanaam kooku pour mu yeewu day gën a jafe maanaam kon kooku noonu maanaam nelaw il faut que nopp yi yeewu rawatina nopp bi ci biir maanaam oreille intérieure bi maanaam bu yeewu bu boobaa mu daal di commencer yëg yu am yëg yëg bu boobaa daal di mën a jóg daal di ubbi bët yi maanaam mu doog mën a ubbi bët yi doog a jóg maanaam ñu gis ne kon seytaane ci nopp yi lay def la muy def. beneen bi ci def moom mooy ne day wane tamit ni ko seytaane doyatale maanaam seytaane ni mu yabee waajooju ba nga xamante ne day ñëw tuur ndox te doy na xas maanaam xas munti gën a rëy ñu ne kii seytaane moo mbéewal maanaam ñëw yab ko maanaam da ngay ne nit ku ku yab vraiment ku mu yab la parce que imagine nit ki tëdd benn xale ñëw dégg nga di di mbéewal ci nopp yi maanaam loolu vraiment mooy da koo yab parce que dafa am euh, Euh, <laughs> ndax ndax ñaare dañuy faral di am habitude di di tuur ndox ci loo xamante ne dañ koo doyadal maanaam mooy wane ne vraiment ci seytaane doyadal da ko xeeb na ko lool te nawloowu ko benn yoon maanaam daf koo xeeb te dëgg la seytaane noonu la mel voilà mooy ne njort ñaaw gi nga xam ne moom la am ci doomu aadama maanaam ba nga xam ne daf koo doyadal daf koo tuutal beneen bi ci def <coughs> moom mooy <coughs> bu dee lool la lu tax masalan waxul ne dafay dem àll ci nopp yi waaye mu wax ne dafa tuur ndox ci nopp yi ngir ne <coughs> tuur ndox maanaam doonte dem àll moo gën a sobewu waaye tuur ndox gi maanaam <coughs> maanaam mbéewal yi moom moo gën a matale maanaam ngir ne comme dafa gën a woyof maanaam ay mbéewal dafa gën a woyof moom mooy gën a ya moom mooy gën a yomb ci mu dugg ci place yeneen place yi ci yaram bi yépp maanaam daal di fay jaare mën a dem ci mboolem place yi nga xamante ne ñoom ñoo def ci yaram bi maanaam lii daal day wane ne ki nga xamante ne moom mooy mooy te lool moom mooy wane ne yaramam am na sobe boo xamante ne ci côté euh, spirituel bi la nekkee maanaam sobe boobu nag moo nekk ci yaram bi ba tax mënta jug julli fajar wa moo looloo tax mu mënta julli gée <coughs> ngir na day nelaw waaye tamit loolu am na niveau bu muy yegg rek mooy tax nit ki du mën a la guddi maanaam loolu moom moo tax Euh, maanaam nit ki lu mu sonn sonn ak lu mu nekk nekk ci ay jafe-jafe maanaam li gën a yomb li gën moom mooy mu naaf la guddi donte fukki rakka fukki euh, aaya lay jullee bu ko defee mu daal di génn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xaafilu nañ maanaam xatta mu daal di julli ñaari rakka daal di def witar maanaam xataa mu def loolu maanaam ñaari rakka yoo xam ne dana ci tari lu gën a kawe loo xam te ne moom mooy ah. Euh, moom mooy moom wala lu loo xam ne dana mat fukki rakka maa waaye nag mu bañ naa naafila du tout moom loolu bokkul ci yoonu nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo génn ci yëgadi gi te loolu day wane ne seytaane dëgg dëgg maanaam maanaam foowee na ko maanaam loolu lay tekki comme ni nga xamante ne noonu la ko xadis bi leerala wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro 3270 imam Muslim indi na ko hadith numéro 774 imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 1608 ak 1609 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 1330 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 3557 ak 4059 lii tam maam day gis ne hadith bi eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabu du'a fi salaati min axiril layli euh, baabu du'a buntu bi nga xamante ne moom mooy wax euh, ci ñaan euh, ñaan fi salaat ak ak maanaam fi salaati ci julli maanaam mu am riwaaya bi nga xamante ne moom mooy ad-du'a fi salaati te moom mooy riwaaya Abu Zar riwaaya Abu Zar al-Harawi moom mooy ah mooy ad-du'a fi salaati amma riwaay yi nga xam te moom mooy ñu gën a bëri mooy ak du'a wa salaatu min aaxiril layli euh, li nga xam ne moom mooy euh, maanaam kon ak du'a ñaan euh, wa salaatu ak julli fii min aaxiril li ci jeexitalu guddi gi maanaam kon mooy ñaan julli ci jeexitalu guddi gi loolu moom mooy bu dee riwaaya jumhur amma riwaaya Abu Zar mooy ak du'a ñaan fi salaati ci biir julli maanaam kon bu boobaa. bu njëkk bi moom mooy ne da ngay ñaan ak di julli mën nga koo defandoo ci jeexitalu guddi gi beneen bi ci def moom mooy ne mën ngay ñaan ci biir julli gi ngay def ci jeexitalu maanaam ñaan googu yoonal gi ñu ko yoonal ci jeexitalu guddi gi wa qawlu wa qaw wa qaala wa qaala allahu jalla maanaam loolu mooy waxu ñi nga xam ne mooy jumhur amma riwayat asili euh, rahimahullah euh, moom euh, moom wa moom moo ci nekk maanaam wa qawlullahi moo nekk ci riwaayatu al asili maanaam mu ne wa qawlullahi ak waxu buur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na bu boobaa bu dee ci riwaaya boobu la maanaam lool dafay bokk ci tarjuma bi maanaam day bokk ci intitulé wu euh, buntu bi moom mooy ad-du'a euh, wa salaatu min aaxiril layli wa qawlullahi kaanu qalilan min al ma yahja'un euh, ci riwaaya al tamit ba tey moom moo am ay. maa yanaamuuna mais amul ci yeneen riwaayaat yi wabil ashaari hum yastaghfiruun comme ni ko aaya bi waxe maanaam buntu bii dafay wax ne kon ñaan ak maanaam julli gi nga xam ne moom la ñuy def ci jeexitalu guddi gi ak ñaan gi ñu mën a def ci biir julli su fekkente ne maanaam da ngay nekk ci jul jeexitalu guddi gi wa qawlillahi ak wax bi buur yàlla wax azza wa jalla maa gën a na ak wala boog ne yàlla wax na moom buur yàlla subhaanahu wa taala mi ngi tagg ñi nga xam ne ñoom ñooy Eh, way gëm ñi mu ne innal muttaqiina fi jannatin wa uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kaanu qabla zalika muhsinin kaanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashaari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun mu ne in maam ñi nga xamante ne ñoom ñooy innal muttaqiina naka way ragal yàlla ni maanaam gis ne meloog ragal yàlla la leen melale maanaam innal muttaqiina fii jannatin wa uyun ñoom ñi ngi ci ay àjjana ak ay bëti dox yoo xamante ne ñoom ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wal saa su ne waaw yun akhidina ma ataahum rabbuhum maanaam ñoom da ñuy jël di jàpp li nga xamante ne moom la leen seen borom subhaanahu wa taala di jox ci xéewal yu mag yi ak maam ngëneel yu kawe yi ca biir àjjana yi xéewal ya Euh, dégg nga am innahum naka ñoom day kaanu qabla zalika dañoo nekkoon lu jiitu ñuy dem ci àjjana la fii ci àdduna lañ fi nekkoon mooy muhsinin ay way rafetal lañ woon maanaam nga gis ne daf leen a melale ci jikkoy ihsaan maanaam muy jëf ji gën a rafet loolu moom moo tax mu indi melo woo xamante ne day wane ne ñii kat ñu vraiment nekkuñu woon ci moyenu jullit ñi waaye dañu nekkoon ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci perfection wu jullit ñi te moom mooy lan kaanu dañoo nekkoon xalil lu néew mi na lay li ci guddi gi maa yax jaxuna ñu doon nelaw maanaam moo tax ci riwaatal asili mu ne ay jana muuna wal maanaam li muy tekki mooy ñu doon nelaw mu ndax alhaja moom alhujur moom mooy nelaw maanaam wa bil ashaari te ci njël yi hum ñoom yastaghfiruuna ña ngay sàkkoo njéggal comme ni nga xamante ne tamit noonu la jeexalee aaya bi nekk ci sooratu mu bi muy wax ci naafila lay ba pare daan ne wa wastaghfirullah sàkku leen jéggal yàlla ci seen julli boo leen demee ba ca jeexital nga ndax inna allaha ghafurur rahim naka buur yàlla kan jéggalaa koon la rahimun ku yaatu yërmande la naka noonu fii tamit maanaam nga gis ne mu ne wabil ashaari hum ñoom da yastaghfiruna ña ngay sàkku njéggal lool day wane maanaam nii ñaan gi nga xamante ne mooy ñaan njéggal mooy li gën ci jamono jooju maanaam ci jeexitalu guddi gi waa maanaam bu nit ki dee naafila te moom mooy ci ceex bu mujj bi wala boog ci a sulusul axir maanaam ci as-sulusul maanaam moom mooy sixième bu mujj bi maanaam rawatina jam boobu noonu te loolu moom mooy li nga xamante ne comme gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon dafa indi buntu bii di leeral màggaayu loolu mu ne qaala bil islam tafsil fi awal kitaab lay haddathana Abdullahi ibn Maslama te moom mooy ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala de waa Madinatul Munawwara Abu Abdurrahman al-Qa'n al-Harisi al-Qa'nabi al-Harisi al-Madani ginnaaw ga mu nekk tamit waa Basra rahimahullahu ta'ala dëkkoon na itam Makka maanaam mu ne an Malik te moom mooy ibn Anas ibn Malik ibn abi amir al-Asbahi muy imam abu abdullah al-madani di imaamu daaru hijra an ibn shihab te moom mooy imam abu bakr muhammad ibn muslim ibn ubaydullah ibn abdullah ibn shihab ibn abdullah ibn al-harith ibn zuhra ah muy az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ah, di ah, imam waa Madinatu Munawwara nekk imam waa adduna an Abi Salama mooy <coughs> ibn Abdurrahman ibn Awf maanaam daa kan tam nekk Abu Salama muy az-Zuhri di waa madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam bokk ci fuqaha sabay ci wax ci ci ñu wax mooy ñetteel ci waa fuqaha saba mu ne kon moom moo ko nettali ibn Shihab wa abi abdullah al ak ki nga xamante ne moom mooy abu abdullah al mu euh, Salman la tudd euh, dégg nga al asbuhani rahimahullah abu abdullah mooy dàqantalam al asbuhani waa madinatul munawwara tamit ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu maam ñoom ñaar comme ñoo jële sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulullah nekka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax ne yanzilu dana wàcc rabbuna suñu borom tabaraka maanaam nekk na koo xam te ne dafa sax eh, maanaam dafa sax ak eh, ak eh, dafa nekk koo xamante ne lépp yiw la wuy doollee ko wa te kaanam moom buur yàlla subhaanahu kulla laylatin guddi gu jot ila samaa'i dunya ba ci asamaan si nga xamante ne moom mooy asamaan bi suufe bi xëy na jamono ji nga xamante ne yabqaa des na sulusul layli maanaam ñetteelu guddi al axiru bu mujj al axiru bu mujj bi maanaam lii nag ma aaya bi moo mu ci xadis mu xadisu lañ koy tuddee maanaam xadis la boo xam ne ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dafa siiw mu nekk xadisu maanaam mooy xadis bi nga xam ne moom mooy xadisu wàcc gi maanaam nag moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi maanaam dafa bokk ci ayat yi nga xam ne ci xadis yi nga xam ne moom mooy xaa xadis ñu ñu tuddee mutashabihat maanaam yoo xam ne dañoo lënt maanaam ngir ne dafa am yoo xam te ne dafa leer moom mooy euh, Euh, muhkamaat yi mooy am li nga xamante ne ñoom ñooy mutashaabihaat yi maanaam dañ koy wax tamit yi nga xamante ne ñoom ñooy axbaarul euh, axbaaru sam'iyya maanaam dañ koy tuddee axbaaru sam'iyya mooy kàddu yoo xam ne dañ koo dégg man koo nangoo noonu waaye nan la nekke dëgg-dëgg loolu dafa ñuy maanaam ak tamit ngir ne dafa lënt ak tamit mu daal euh, ñu def nañ koy tuddee tamit dañ koy tuddee ak sifaatul xabariyya maanaam ay ay melo yàlla yoo xamante ne information moo ñu ko xamal mais su dul woon xadiis wala aaya alxuraan du ñu xam ne loolu mën naa ne wala boog loolu am na maanaam du ñu xam ne am na léegi nekkin gi ak man ngay nekk loo maanaam nekkin gi loolu moom amu ko maanaam loolu la borom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhi fii nag borom xam-xam yi rahmatullah moo tax dañ ci am ay gis-gis yu wuute ku mel ne. al imam al hafiz ibn abdul bar wala ku mel ne al imam ibn qutayba wala ko man ne al imam euh, euh, ibn abi zayd al qayrawani rahimahullahu taala ñoom dañ koo jàppee nii maanaam ne euh, maanaam wàcc gi li muy tekk mooy day juge maanaam dafa day day juge ci kaw comme moom maanaam fi nga xam ne moom mooy place siège am mooy aras looy wàcc ba ci asamaan su njëkk si loolu nag moom la lu bëri ci mujassima yi di wax maanaam ak ñuy tuddee mushabbiha xay maanaam loolu moom moo tax ñooñu noonu ba yenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di jàpp ne maanaam ndax dañuy wax li ñuy tuddee euh, ñoom dañuy tuddee isbatul jihad lillah maanaam dañoo wutal buur yàlla subhaanahu wa maanaam direction loolu nag moom moo tax borom moom yu bëri maanaam wala lu ëpp ci borom mooy d'accord ak ñoom ci bunt boobu te loolu moom mooy waxu ku mel ne al imaam ibnu Qutb eh, ibnu Taymiyya ak ku mel ne al imaam ibnu Qayyim al Jawzi ak ñu mel ne ñoom rahmatullah ala al jami' maanaam nga gis ne kon ñoom seen wax yooyu dafa wuute ak li nga xamante ne dëgg-dëgg moom mooy li nga xam ne moom mooy waxu boroom xam-xam yi di waa ahlu sunnati wal jamaa ci seen gis-gis loolu nag tegtalewul ne dañuy dàq ku mel ne al imaam al xaafis ibn Abdul Barr ngir nuance gi nuance seen wax yi wala ku mel ne al imaam euh, ibn Abi Zayd al Qayrawaani ak ku mel ne al imaam ibn Qutayba gi nuance seen wax ji waaye li li ñu waxee moom mooy ne dañ ci ci déggee loolu maanaam loolu lay tekki waaye nag. Euh, xaw nañoo wuute tuuti ak imam Ibn Taymiyya ak imam Ibn Qayyim waaye ala kulli xaalin maanaam wax ji mënuñoo dindi ne ñoom noonu lañ waxe maanaam te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy dañ dañuy saxal borom bi subhaanahu wa maanaam direction bi nga xamante ne moom lay amee te loolu noonu dafa bokk ci li nga xam ne mustaxil mënta nekk loolu moom mooy benn te dinañ wax tamit euh, lu tax ñaareelu gis-gis gi moom mooy gis-gis gi nga xamante ne moom mooy gis-gisu Euh, ñu mel ni moo ne mu'tazila yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jahmiya yi comme ñoom Jahm ibn Safwan ak ñu mel ne ñoom maanaam ñooñu lan moom mooy seen gis-gis ñoom dañoo wax ne euh, ñoom dañu dàq carrément hadith bi maanaam lépp lu mel ni mel nii nag ci alquran comme wa jaa rabbuka wal ko saffan saffa maanaam sa borom dana dikk ak malaaka yi ñu nekk ay sàppe maanaam ak yu mel noonu ñoom dañ naan ah noonu maanaam ñoom dañ koy jëf di ko gëndale di ko gëndale maanaam dañ koy wëlbati wëlbati ku wat ko wëlbati wat ko wëlbati wat ko ba nga xam ne day mujj nekk loo xamante ne daanaka dàq ko rek moo dàq ko benn la maanaam du ñu dugg ci tellement que dañuy bañ wax ji maanaam dañuy wut ne non di tekkiwul lii tekkiwul lii tekkiwul lii di ko lem di ko lem di ko lem ba nga xam daanaka dañ naan maanaam ah, amut bu dee ci ay xadis la nag moom dañ naan wérul rek maanaam dañ naan ñun mënuñu koo gëm lool rek la ñuy wax mu daal di jeex. ay yu mel ni xëy xadiis yu mel ni ñoom noonu la ñuy doxalee ak moom mu def ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam yi euh, mu am ci tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi jàpp maanaam euh, boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñooy asha'ira yi ak maturidiyya yi maanaam mu am tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoom muy groupe ahlu sunna jamaa ci mu mutakallimuna yi ñoom nag dafa am ñaari wax yuñ ciy wax bu njëkk bi te moom mooy waxu li ëpp ci asha'ira yi ak maaturu maturidi yi ñoom nan la ñuy wax ñoom dañu naan xadiis yu mel nii ak aaya yu mel nii koob bii nii ñun dañ naan baatu nus nazala maanaam day wàcc loolu bu ñu xoolee xattaa ci alquran ak xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala boog ci waxinu arab yi dafa am sens yu bari bokk na ci sens yi moom mooy par exemple euh, bi bi nga xamante ne moom mooy comme nazala bihi ruuxul amin wa ala qalbika maanaam euh, euh, ruuxul amin mooy sayyidina Jibril alayhi salaam moo koy wàcc ci sa xol maanaam li muy tekk moom mooy al i'lam moo la koy jàngal maanaam li gis nga ko baatu nazala foofu tekkiwul day wàcce mais li muy teg moom mooy dala koy xamal loolu moom mooy am na tamit comme buñ naan nazala ahlu fulaanin ala fulaan moo li muy teg mooy xakama maanaam maa ma ma ma zilna fi xayrin wa adlin hatta nazala alayna wala banu banu banu fulaan maanaam mooy comme par exemple ñun musuñu woon denc nekk ci yiw wala ci mbaax ba ñoom diw nekk maanaam nazala alayna maanaam nekk ñoo xam ne ñoom ñoo àtte suñu kaw maanaam ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñooy autorités yi tëral suñu kaw ay àtte loolu kon boobu tamit day nekk nazala maanaam am na tamit nazala bi nga xam ne moom mooy tekk al intiqal bi nga xam ne moom mooy toxu jóge ci kaw wàcc ci suuf comme anzala mina samaa'i ma'an maanaam dafa wàccee ndox bu tukkee ci asamaan kon baat bi ci jëmmi boppam euh, dafay tekk tamit baat nazala day tekk al iqbal mooy dëgmal maanaam mooy ne euh, dëgmal nañ maanaam moom mooy ñëw nañ maanaam maam jàkkaarloo na ak yow te loolu nag moom moo tax euh, aaya bi hadith bi Euh, borom xam-xam ne rahmatullahi alayhim maanaam ne euh, dañ naan waaw léegi baat yu bëri yooyu yëpp nga xamante ne ñoom ñoo am dafa am benn sens boo xamante ne boobu la ñuy dàq mooy bi nga xamante ne xam nañ ni mënta nekk ci yàlla te mooy al intiqal toxu gi lu tax ngir ne borom bi subhaanahu wa taala na ne maanaam moom du du gànjar maanaam du benn substance physique ba pare du loo xamante ne jism la maanaam du jëmm du substance du tamit li nga xamante ne moom mooy phénomène maanaam kon borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne nekkul benn ci yii yëpp maanaam kon amul jëmm joo xam ne dañ naan corps physique la te it bu amul corps physique parce que toxu di jóge fenn dem feneen loolu il faut que mu mën a possible ci loi physique ci la possible si lu dul loi physique yi loolu du possible te loi physique yi pour mu mën nekk loolu moom mooy il faut mu am lu ko composé corps boo gis day am composition te composition boobu li muy tekki moom mooy la ko composé il faut que ko fii balaa looloo am kon te bu fekkoon composition boobu jiitu na fi yàlla kon bu boobaa dañ naan du yàlla moo fi jiitu lépp dana am lu ko fi jiitu te loolu dafa impossible loolu mooy benn beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne de loolu dafa am beneen état d'esprit bu muy àndal mooy ne moom mi ngi ci kaw aras fa toog te bu boobaa kon li muy tekki moom mooy bu nekkee ci kaw aras toog di wàcc nag chaque ceer te guddi gi bëccëg gi maanaam guddi gi eh, ceer bi day toxu kon li muy tekki moom mooy kon kañ lay wàcc kañ lay nekk ci kaw aras au moment Euh, maanaam vingt quatre heures yi selon selon zone géographique yi day day day wër maanaam kon li muy tekk mooy ne sens premier bi bu loolu ci kaw loolu kon dañuy xam ne am na beneen sens bu muy tekki moom mooy lan moom mooy euh, dafa am maanaam euh, kon dafa am lu ñu koy firi te moom mooy lan mooy borom bi subhaanahu wa moom mooy dëgmal jaamam yi maanaam mooy daf ci asamaan su njëkk si ba pare nga gis moo tax bokk na li koy dëgëral mooy li ci tegu mooy yaqulu danaan man yad'uni ku may ñaan fa astajiba ma daal di wuyu la hoo ñeel ko man yas'aluni ku may laaj fa atiyahu ma daal di koy jox man yastaghfiruni ku may sàkku njéggal fa aghfira lahu ma daal di koy jéggal moo tax imaamu Maalik rahimahullahu taala mu daal di firé baat bi maanaam maanaam moom mooy lan moom mooy yërmandeem mooy wàcc yërmandeeg yàlla lay wàcce ci asamaan si nga gis ne kon moom par exemple noonu la firee baatu gaat bii ni nga gis euh, ñeneen ñi nga xamante ne maanaam kon ñooñu mooy groupe bu ñoom yi ak maturidi yi lu ëpp ci ñoom jumhur yi mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, asari yi asari yi ñoom euh, seen imam mooy imam Ahmad ibn Hanbal ci salaf yi lu ëpp ci salaf yi ci ñooñu lañ bokk maanaam ñoom ñoom dañuy wax ñu lu ñu def du tudd ta'wil ndax li ñu wax sànq looloo tudd ta'wil mooy dañuy xool ci sens yi nga xam ne moom la baat am ñu dindile ko ñu interpréter ko benn ci yooyu noonu ah, boobu nag dañuy wax ne lii lay tekki ànd ak ne mën nañoo juum mooy ne yàlla mën la jaamam yi maanaam ci eh, eh, jàpp maanaam wax na ak ñoom rawatina lii gën a dëgëral loolu bokk na ci lii gën a dëgëral tawil boobu mooy ne dafa bari ci riwaaye yu xadis bi ñëw boo xamante ne dafay wax ne dafa am malaaka bu muy wax bu muy wax ne malaaka bi na woote maanaam fa mu naadaa munaadiyan waaw fa amara munaadiyan wala fa amara malakan yépp am nañ ci ay riwaaya maanaam bu ko defee ñu daal di woote comme ñu gis ne wax ji dootul mën a nekk ci kon boobaa sens yépp day day bousculé wu beneen bi ci def moom mooy am na ci riwaaya xadiis bi yunzilu mooy yàlla dafay wàcce rab bu rabbuna yàlla dafay wàcce maanaam day wàcce ab malaaka kon loolu yëpp tamit ila samaay bi ngaa ci asamaan si njëkk si kon yooyu yëpp day tekki nekkoon lan Euh, euh, baat boobu noonu kon maanaam ta'wil boobu day daal di nekk loo xam ne tamit lu dëgër la mooy ñi nga xam ne ñoom mooy asariya yi dañuy def lu ñu tuddee tafwid tafwid mooy lan mooy dañuy joyal sens bi moom dañ naan man day xam dëgg-dëgg sens bi xaw ma ko yàlla moo ko xam ne ñun gëm nañ ko dëggal nañ ko te loolu moom mooy mazhabu te imam As-Shafi'i ci boppam masalan euh, rahimahullah noonu la daan faral di doxal dana amantu billah wa bima qaala ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa sallam wa qaala rasulullahi wa sallam wa ala muradi rasulillahi sallallahu wa sallam gëm naa yàlla gëm naa la yàlla wax ak la mu ca wax ja gëm naa li yenente bi wax sallallahu wa sallam gëm naa gëm naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm naa li yenente bi wax sallallahu waaye gëm naa namm namm yenente bi ci wax ja sallallahu alayhi maanaam wax ji ni mu ko téye nii noonu laa koy waxe mais du ma ko firi ndax xamuma baat bi lan lay tekki loolu nag ci ñi nga xam ne seen dëm dafa dëgër te ba ñu xam seen borom moo gën a yo maanaam moo gën a sàmm waaye ñi xamul seen borom subhaanahu wa ta'ala nga xam ne bu ñuy wax loolu faaw ñu am sens bu ñu imaginer ñooñu tafwil bi muy gën ci ñoom maanaam tafwil bi lu muy tekki mooy danaan sens bu njëkk bi mooy al intiqal toxu boobu mënta nekk xam nañ ko bi mën a nekk leneen yeneen yi ci def mooy yeneen sens yi possible yëpp. ñu ngi nii mais ñun dañuy préférer duñ ci tànn benn yenn sens yi possible yëpp dañuy préférer bañ cee tànn benn daal di wax baat bi comme ni ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wasallam ndax moom xam na li muy wax maanaam loolu moom mooy ñaareelu kii bi da gis ne kon looloo moo tax ñu naan tafwid bu ne tawil la mais bu ñu tënk bu ñu restreindre mais tawil bu ne muy gëndale gi tafwid la mais bu ñu ubbi te Euh, loolu moom moo tax ak ak euh, ñoom ñi ashari yi asari yi ak ak maturidi ñu bokk li ñu tek ñooñu nag ñu njëkk ña daanuñu leen tuddee nii sifaat yi lañ leen daan tuddee mooy ñi nga xam ne dañuy saxal melo yàlla ñi ñoom noonu lañ leen daan tuddee maanaam kon mu am ñi nga xamante ne euh, tamit léegi nag mu def beneen groupe mooy akabiru awliya maanaam ponkal wàllu yi maam ci suuf yi ñoom lu ñu wax ñoom dañ ne mbir mi lan la. yàlla dafa am lu ñu tuddee zaat maanaam nekk-nekk boo xamante ne kooku day nekk daa iman fi tanzih maanaam ci loo xamante ne dañ koo setal ci lépp maam nekk lu ñu joyal nekk loo xamante ne euh, amul lu lu lu takk ci moom amul lu ki maanaam loolu zaat la loolu dafa mutlaq dafa absolu amul délimitation amul limitation amul dara amul tur amul melo amul luñ ko mën a tudd mu am nag lu ñu tuddee ak sifaat melo yi mu yooyu nag ay tanazzulaat lañ maanaam ay wàcc la yu yàlla di wàcc ci niveau nit ñi di leen feeñ ci niveau mbindeef di leen feeñu mais feeñ waaye bu yelloo ci màggaayam moom borom subhaanahu wa ci loolu nag borom subhaanahu wa foofu dana yelloo ci moom mu am gis-gis di am dégg-dégg di di di am euh, di di wàcc ak maam ci wàcc ci asamaan bu njëkk bi di yemoo ci kaw arasam maam yu yëpp ay feeñu waay la yoo xamante ne maanaam di nekk masalan xajaratul aswad di nekk ndeyjooram maanaam di am par exemple loxo yuy tàllalu yooyu yëpp ay feeñu waay la waaye du ay jëmm du ay corps physique du ay ci déedéet ay melo lañ ay feeñu waay lañ maanaam boo xoolee melo maanaam gis-gis googu mooy gis-gis gi gën maanaam bu boobaa da ngay saxal mbooleem teg yi ni ñu nekke comme mu faw yi day ñiy def tafwid sauf ko boo ko saxalee doo dàq dara ni mu nekk nii nga koy saxale waaye da nga koy lan waaye da ngay jàpp ne ay waayu yàlla la ay tajalliyaat la par exemple bu may julli yàlla mi ngi jàkkaarloog kii julli par exemple booy julli bul tufli sa kanam gisoon nañu hadith bi ndax ngi jàkkaarloog kii julli bu ma sujjootee yàlla moom laa gën a jege yàlla mi ngi ànd ak mbindeef yëpp maanaam yooyu noonu woowu ay na maakumtum mi ànd yéen foo leen mën a ne yooyu yëpp maanaam terewu ko mu nekk ci yemoo ci kaw aras terewu ko mu nekk ki nga xamante ne booy sujjoot yi moom nga koy gën a jege terewu ko mu gën a jege ki nga xamante ne moom mooy ci koy jaamu tëriwu ko mu nekk ki nga xamante ne kii julli moom ngay jàkkaarlool tëriwu ko ba loxoom moom ngay fóon ci xajaratul aswad tëriwu ko ndax yooyu yëpp ay feeñu waay la maanaam buñ nekk kaaba gi néegu yàlla la tekkiwul ne yàlla dafa dëkk maanaam en en en et en en en chair et en déedéet tekkiwul loolu li muy tekki moom mooy néeg boobu feeñu waay la fa am ba nga xamante ne euh, maanaam li mu fay ballale maanaam moom mooy ne daf ci feeñoo dafa feeñoo foofu en tant que ni foofu néegam waaye tegtalewul ne loolu yëpp ay feeñuwaay la waaye tegtalewul ne maanaam kër la boo xam ne bu mu dëkk la ba boo fa demee maanaam buñ ko ubbi woon tey nga gis yàlla toog wala yu mel noonu ah, xaasaa la maanaam mbir mi tekkiwul noonu ta'ala allahu am am ah, subhaanahu wa yaquluna zalimuna uluwan kabira comme ni nga xam ne noonu la ko subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun gàcce sa borom moom mooy boroomu al izza al izza rabbul izza mooy mooy ki nga xamante ne kenn manu koo jote ak a wuuteeg mboolem li ñu koy melale maanaam mooy xattaa yooyu ba nga xamee ko noonu gëm ko maanaam waaye terewul ba tey wuute naag mboolem loo jàpp ci moom yii yëpp ay feeñuwaay la ay melo maanaam lu muy feeñoo la daa iman ci mbir yàlla daf ciy feeñ loolu maanaam mooy day feeñal ay turam ak ay melam ci bépp mbir ci mbir yëpp mu noonu nag lii tamit wàcc gi muy wàcc ci asamaan si njëkk si kooku feeñu waaye la mais tëkkalewul ne maanaam dafa dafa dafa wàcc maanaam ñu naan eh, yàlla léegi ci aras gam nekkoon wàcc na wàcc déedéet xattaa yemoo gi ci kaw aras sax loolu yëpp feeñu waaye la donte mu awwilu na ñi def tawil te moom mooy eh, Ash'ari ak Maturidi seen majorité bi am na luñ koy firee Euh, bu ñu yegsee ci xadis yu koy wax dinañ ko wax insha allah ñi nga xamante ne ñoom ñooy mu fawwi doy maam ñi def tafwid muy asari yeey ak lenn ci ashari yeeg maturidi yi am na luñ koy firee ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy waa ahlu tasawuf maanaam ponkalum waa awliya yi ak kibaar mu tasawufu ne yi ñoom li ñu wax noonu mooy li gën a dëppoog li imam ash-Shafi'i wax mooy li gën a dëppoog li salafu salih yi doon wax mooy laan mooy gëm nañu yàlla gëm nañ yenente bi sallallahu alayhi lépp lu wax gëm nañ ko ci ñoom nañ ko waxee te loolu mooy lan mooy seen melo loolu nag la mu bi musabbiha yi am problème mu xam maanaam ñii def mu tasbih ak tadsim maanaam di wutal yàlla ay melo di ko mel leen mindee fi wala ñu wutal ko maanaam di ko considérer comme ku am physique ngir a xadiis yi wala a yi wax ne am na loxo am na ay bët ainsi de suite maanaam euh, masalan dafa yem moo ci kaw ara ainsi ak yooyu noonu yii lu tax wala boog day wàcc yooyu nga xam ne dañ koy wutal corps physique euh, ngir loolu maanaam ñoom amaan na loolu mooy seen ngànt maanaam mooy ne duñu loolu tax bu mënuñu leen yóbbu def leen ay yéefér lu tax parce que ñoom dañoo gëm aaye yàlla gëm waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ci def moo baaxul maanaam bu ñu amoon ci ne yàlla maanaam comme différenciation bi waa ahlu tasawuf wax maanaam ne yàlla dafa am nekk d'abord min haythu zaat digg maanaam dafa am yàlla da nga koy d'abord concevoir en tant que essence boo xam ne dafa absolu voilà illimité et voilà amul lu ñu mën a laal amul lu ñu mën amul amul tur amul melo amul lenn lu takk ci moom mais mu def ay tanazulaat ay wàcc yoo xamante ne daf koy wàcc bi ci feeñoo mbindeef yi yooyu nag moom ci lay ci niveau wu yooyu ci lay amee ay tur ay melo am voilà am ay feeñuwaay te janniyaat yooyu nag euh, moom la euh, yooyu yi yëpp ci yooyu la aju loolu soo ko comprendre noonu maanaam lii moom mooy pas-pas bu wér bi xaqiqatan xatta ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mutakallimuna yi mooy ñi di def ta'wil wala tafwid sax xatta ñooñu maanaam ba tey am na problème buy nekk ci seen pas-pas Euh, waaye nag terewul dañ koy jàpp ngir ne niveau bi ñu waxee maanaam niveau mooy niveau borom xam-xam yi foofu nag ngay gisee ne dafa am nibo yi nga xamante ne dañ koy toléré ci ngëm maanaam mooy niveau borom xam-xam bokkul ba tey ak niveau aarif yi niveau borom xam-xam yi mooy ulama yi mooy yi ma la wax ci tawil ak tafwid mu am niveau te te te ñi def tashbih ak tajsim wala boog ñi nga xamante ne ñooy mu'attila yi noonu la ñuy tuddee al mu'attila mooy ñi nga xam ne dàq ñi nga xamante ne. Eh, dañuy dàq melo yi ah, ñooñu mooy ñi la tuddal ñoom jax moom mooy mooy jax mi yey yi eh, ak mu'tazila yi ñooñu ngir lan ngir dàq gi ñu dàq borom bi ci moom melo maanaam melo yooyu eh, maanaam mënuñu koo nangu lu tax parce que dañoo xam ne yàlla ci zaatam nekk-nekkam lii dafa impossible au moment où dafa impossible ci moom ci nekk-nekkam moo tax ñu dàq loolu alors que waruñu ko woon a dàq parce que tout simplement loolu ngir ngir ne dañoo toll ci niveau ulama yi mais bu ñu yéegoon ba ci niveau aarif billahi maanaam dinañ comprendre que ni non non non en réalité mbir mi nii rek la dañuy dañu yàlla dafa am ñaari mbir dafa am moom yàlla en tant que zat loolu moom moom amul ci lu mu takk amul dara loolu dafa absolu nekk loo xamante ne voilà amul accès kenn mënu ci am accès kenn mënu ko xam kenn du ko gis kenn du ko dégg amul voilà dafa am mu am nag li nga xam ne mooy tanazzulaat wàcc yi muy wàcc yooyu nag ci la tajalliyaat yi am voilà ci la feeñu feeñuwaay yi am ci niveau boobu nag tur yi melo yeeg yëpp ci lañ nekke te ci biir loolu ci la yëpp mën possible maanaam yooyu yi nga jàppe nga xamee ko loolu loolu moom mooy tax du am kii bi te loolu mooy niveau aarif billahi loolu moom moo tax maanaam group bu ko ci mënta maîtriser rek da gis mu am problème maanaam groupe bu mënta maîtriser domaine yi rek da gis mu am problème parce que niveau bi ñu yam la loolu moom mooy kon euh, différence yi kon euh, hadith bi de wane tamit ne kii euh, ñaan borom bi subhaanahu wa taala borom bi subhaanahu wa maanaam ne heure boobu maanaam li tax imam al Bukhari indi ko mooy kon heure boobu dafa nekk waxtu wi nga xamante ne ku ci ñaan yàlla yàlla may la ku sàkku njéggal yàlla jéggal la ku laaj yàlla dara yàlla may la jox la ko léegi nag laaj bi moom mooy lu tax léeg-léeg nga gis ñuy yeewu heure boobu expressément di ñaan te léeg-léeg ñu gis ne duñu affaire bi des na nangu maanaam bu boobaa dañ naan déedéet nangu na parfois day nekk ne soit remplir wul conditions yi ñuy nangoo ñaan te mooy nga sol lu leew quand même lu dagan nga bañ a nekk di dundee lu dagan lu daganul ah te naan garaawul nga bañ a nekk wala wala yu mel noonu ba pare nga toroxlu ci sa kanamu borom subhaanahu wa ta'aala ci ñaan yi wala koo xamante ne tamit euh, yàlla nangul na ko ko waaye waaye yàlla moo tànn heure koy nangule heure bi muy feeñale nangu bi voilà dégg nga kon lii tamit day wane ne maanaam euh, kuy sàkku njéggal heure boobu mooy heure bi gën xadis euh, bi nag ñëw na ci ay riwaayaat yu wuute maanaam am na sulusul iza mada sulusul laylil awwal am na bu ceer bu njëkk bi jàlle am na euh, euh, am na ci aw am na sulusul layl aw nisfahu ceer bi wala genn wàll gi am na maanaam am na ay riwaayaat yu mel noonu waaye li ci gën a wér mooy bii nii te loolu mooy comme li imam at bi wax rahimahullahu taalaa donte mën na nekk ne maanaam wàcc yi ñaar la maanaam benn bi mooy bu ceer bu njëkk bi jàllee ba ñu nekk ci ceer bi ci digg bi loolu mooy benn mu am beneen wàcc boo xamante ne moom mooy bu ceer bu mujj bi loolu moom mooy amaan na li gë li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci loolu wallahu alam hadith bi imam al-Bukhari dina ko indi waat hadith numéro six mille trois cent vingt et un ak sept mille quatre cent quatre-vingt-quatorze imam Muslim indi na ko hadith numéro sept cent cinquante-huit juróomi yoon